fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi tasawwufi yaa ajaban kayfa yadumma ilmu maarifatun bihi li abdin xunumu aw kayfa yaxtaqiru dul aqli ulum mabda'uha zulun wa ghibbuha na'iim mu ne yaa ajaban waay waay man Bamba de radiyallahu anhu woonaa sama kéemu kayfa mee naka ya zumm yu yu lañuy la ñuy ŋàññe ilmu xam-xam boo xam ne maarifatun bihi mooy xam ko te di ko jëfe li abdin ñeel la jaam ba ko xam te di ko jëfe xun mu koom la ci moom nan la ñuy xam-xam boo xam ne koom la ngir ka ko xam di ko jëfe aw kayfa aw kayfa yahtaqiru dhul aqli ulum mabda'uha zudun wa ghibbuha na'im mu ne aw kayfa maa ngi woo sama jaaxle ba léegi man ash-shaykhu Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadim aw kayfa mais naka mais tunkaru la ñuy bañee hein aw aw kayfa yaxtaqi walla naka lay lay lay lay xeebe dul aqli boroom koo xam ne boroom bi may na ko xel boroomum xel ulum nan lay xeebe xam-xam yoo xam ne mabda'uha tam seenu tàmbale zuhdun ak dëddu àdduna la dëddu leneen lu dut yàlla la wa xibbuha te ak jeexe taayam naim ay xéewal nga la yóbbu mooy xéewalu borom bi tabaaraka wa taala ngërëmam ak aljanaam yu kawee nañuy xeebe boo bële borom xel nan la ko mane mu ne aw kayfa tunkaru mu ne aw kayfa maa ngi woo tey laaj di demande demande laaj gi yéemu waaye waaye naka kayfa tunkaru naka la ñuy bañ ulumun xam-xam yoo xam ne sabatat dafa sax xa mooy tasawuf daa teewul ci dara xanaa mais ñu koy jam dañoo foog daal benn affaire la bu ay nit ñu do ñu tekkiwul dara mànkoo na nii lay demee mais cosaanam mooy alquran ak sunna jeex na mais naka la ñuy bañee ulum xam-xam yoo xam ne sabata dafa sax jóge ci alquran ak sunna te wa sha'nu ahlil xayri mbiru waa yiiw yi ci xeetu yonente bi alayhi salaam qad tadammanat moom la làmboo waaw baax na ba fuqaha yi lan moo tax ñoom imaamu ahmad suufi boobu mu doon wax rahmatullah alayhi bu am ay yenn masala yu ko jaaxal ci moom la doon dellu hein ba pare ak borom xam-xam yu bari waaw lan moo tax parce que xam nañ ne ci xam bi tax mooy kii ni mu mel noonee moo tax ñu topp ci xam-xam bii ngir sellal suñu lépp ngir borom bi tabaaraka wa ta'ala waaw moom la làmboo mbiru gaa yu baax yi te xeetu yonent ba saa saa xam nga ñuy bañ tasawuf ah, en plus en fait li gën a garaaw mooy li ci nekk ñi ci nekk ñi ci nekk ñu bari xamuñu historique tasawuf xamuñu fan la jóge ñoom en plus bu dee man damaa nekk tiijaan man daal sawaay fii mu ne sama xamut tasawuf yépp lu bu bu ma góorgóorlu ah loolu mooy tiijaan bi nga xam ne tane na sax moom xaw naa tane mais dañuy ñoo xam ne ñoom fi ñuy yem mooy rek. li nga xam ne ñoom seen sëriñ lim ci bind li li li mooy ci nekk ci jawaahirul maani wala yi téere yi nga xamante ne ñooy wax ci lool ci wàllu tarixa boobu sans pour autant te bu ko jàngee exactement dëgg-dëgg dina ci gis sax historique bi mais jàng maa baax parce que bu dee ko sectaire côté yi nga xam ne moom moom yi ko intéressé rek lay xool ndax bu xoolee jawaahirul maani dina ci gis historique u tasawuf ak as-Sayyid Ahmad Tijaani radiyallahu ta'ala fan la jaar ak yu mel noonu ak di wax di rapporter waxu boroom xam-xamu tasawuf yi fi jiitu woon di ko leeral ñu koy laaj mu koy leeral kooku dina xam ne kon ndeke e, ya xam nga kooku ki jàng loolu jàng mu baax te sekkeerul dina xam ne e kon yow ndeke boroom xam-xam yu mag yi ñu ñuy wax ni ay ñoom imaamu Nawawi ñoom al imaam Ibnu Qudaama al Maqdisi mais ñii nii ñépp ndekete ñii nii dañoo newoon ci yoon wii ñoom al imaam al Suyuti al Haris al al xaarisul muhaasibi waxoon nañ la ko ah ñoom al imaam ibn Ataa'illah ak ñi nga xamante ne ñoom al imaam ibn Daqiiq al-Iid ñoom ñépp ak ñeneen ak ñeneen ñu dul jeex dëgg ci lii lañ ñëwoon alors que hatta ñoom al imaam ibn Taymiyya moom ci boppam taalibe imaam al-Cheikh Abdul Qaadir al-Jilaani la woon ba moo tax bu waxee ci fataawaam yi bu nee Cheikhuna moom la ci jublu. muy sëriñu xaadir yi moom la ci jublu al Cheikh Abdul Qaadir al Jaylaani gisoon nañ ko fi wa fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wala yahida sawa'in intama ila al Jaylaani gisoon nañ foofu bu nee Cheikhuna moom la ci jublu ci fatawaa bi tellement ni mu ko fonke woon te imaam Ibnul Qayyim al Jawziyya di taalibeem bi gën a mag bi gën a làmboog moom en tout cas ci gën a ci gën a siiw ci moom même moom bu deen danañ wax am na ñeneen ñu ko gën a xam sëriñ bi ñoom ñoom ñépp ci yoon yi dañ cee newoon ah léegi nag gars yi dañ lay gëmloo ne ñépp newuñ woon ci lii yi ay bid'a la lool lool ñooñ sori woon nañ lool parce que dañoo xamul historique bi bu dee taalibe murid laa boo xam ne man sama yoon newul ci leneen mooy jàngoo sax téere seen bi correctement xam nga wa jàngoon Masaalikul Jinaan yow est ce que doo xam exactement que ne ñun naan al ay kay imaam Ibn Ataa'illah al imaamul Ghazali di nga xam ñooñu di nga xam ne kon mbir mi tàmbaliwul fii nii walla tàmbaliwul ci senegal gii mbir mi dafay newoon bu njëkk ku nekk fa nga nekk boroom bi teg la fa nga fay doxal nga taxawal fa borom bi tabaaraka wa ta'ala waaw ñu xam ne ndekete boroom xam-xam yu mag jëpp ci yoon wii lañu newoon. ñoom al imaam al Hasan ibn Yasaar al Basri ñoom al imaam Muhammad ibn Sirin ñoom al imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhi ñoom al imaam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waaye boo xamul dara ñu naan la ñoo ñëpp sori woon nañ lii alors que ki la koy wax demewul noonu al imaam al Maqdisi waaw Abdul muy ba Abdul Ghani waaw Abdul Ghani ci boppam borom Umdatul euh, borom euh, Umdatul Ahkam voilà moom xam nga moom doomu tànta la ci borom al-Mughni di al imaam Muwafaquddin ibn Qudaama ñoom ñaar kam nga kan moo leen jàngal ak Cheikh Abdul Qadir al-Jilani moo leen tarbiya est-ce que xam nga loolu moom moo ko dundal boppam voilà ñoom ñaar ponkal yooyu nga xam ne al al al al umdatul ahkam ci wàllu ahadithul ahkam hadith yi nga xam ne ñooy wax ci àtte yi mu jël ko rek ci saxiixayn loolu la def comme ni bulughul maram sauf que bulughul maram yemul bu al imam al hafiz ibn hajar moom rahmatullah yemul rek ci sahihayn moom day dem di jël ci kutubu sitta fu ne boole koog yooyu moom kële moo ko jëkkoon a def te kook sahihayn kese la def abdul ghani al cheikh al imam al maqdisi moom ak doomu tàntaam di borom al mughni référence u imam madhabu imamul hanabila téereem bi mooy référence par excellence Cheikh Abdul Qadir al Jilani mii sëriñu Qadir yi moo leen yar ñoom ñaan ñépp xamal leen lim leen xamal ñoom itam ñu jàngi feneen du foofu kese lañ jàngi voilà kon loolu boo xamee yow da ngay xam ne kenn manulaa ndax mais boo xamul yooyu secteur foog na yow mbir yi yépp mu ngi xewe yow bi sa sëriñ feeñee mooy yow yaa ngi bëgg sa sëriñ sax waxul loolu amul kenn ci sëriñu suuf yi koo xam ne ba mu xëyee da ne man dong la nekkul ci man amoo tus loolu kenn waxu ko ba léegi sëriñu lii de téeréb sëriñ Touba radiyallahu ta'ala anhu ash-Shaykh Ahmadul Khadim moom la ñuy jéem a topp bopp ba léegi gis nañ fi biir yi ni mu leere waaw baax na ba nee na bu ma nee xultu ay waxi boppam sax da koo teg mais ne bu ma nee xultu nee naa man Cheikh Ahmadul Khadim xam leen ne fa min maani qawlihim naqaltu ci maanaay seen wax ñoom boroom xam-xam yi laay toxal di ko fi indi te wax na la ci ñu bari tàmbali téere bi waaw léegi nag boo réeree affaire yoo yële mooy yow loolu mooy gis nga ñu baax ñoo ñëpp ñoo ñëpp nag ci tasawuf gi ci yoon wii dañ cee newoon voilà moo tax mu ne mais wa kayfa tunkaru nan la ñuy bañee ulum xam-xam yoo xam ne sabatat dafa sax wa sha'nu ahlil xayri qad tadammanat te mbiru waa yiiw muy boroom xam-xam yu sell yu mag yi akaabirul ulama al-aamiliin al-muxlisiina li rabbihim azza wa jal ñoom ñoo ñee qad tadammana seeni mbir la daal di lamboo. mu ne tadammanat xisaal al-anbiyaa wa saalihil xalqi wal awliyaa mu ne tadammanat gis nga xam-xam bii xam-xam yii muy xam-xamu tasawuf yii tadammanat lamboo na xisaal al-anbiyaa muy qualité jikkooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam fa lay xëcc jaam bi ta moom la làmboo wa saalihil xalqi ak ñi gën xeet wi ginnaaw yonent yi alayhimu gën ci gën ci mbindeef yi mbindeefu yàlla yi ñi ci gën a sell walaw liyaa yi te ñooñu ñooy awliyaa yi wala nga dee ta ak awliyaa yi nga xam ne ñoo gën a kawe ñi di saalixuuna yi kese ñoom ñépp tasawuf seeni jikko la làmboo di ci xëcc jaam bi waaw léegi loolu lees ciy bañ